qaala samaahatu al-imaam Salaahudiin at-Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani fil kanz al-saani min kitaab al-kunuuz al-ashara wa fii fasl al-mashii'ati wal-iraadati wal-amr yuriidu Allaahu bikum al-yusra wa laa yuriidu bikum al-'usra ilaa aaxirihi kon ci jotaay yi eh, bii weesu eh, ginnaaw bi ñu gisee ci jotaay bu ko jiitu nammu borom namm nammu borom bi subhaanahu wa taala ci ne ak namm nammam faaw day am li mu bëgg faaw loolu mooy xew li mu doxal euh, ne loolu moom la namm faaw loolu mooy luy te dogalam moom xamante ne moom saxaaba yi radiyallahu anhum maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ndigalu yàlla maanaam xataa ci zahir moom borom buur yàlla subhaanahu wa taala moom ndigalam la jox la la la la jox ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, borom subhaanahu wa taala ndigalam la jox yonent am yàlla subhaanahu wa taala moo tax yonent yàlla subhaanahu wa taala moom du mu mën a mooy maanaam ngir ne yàlla kenn du mooy ndigalam euh, bu dee saxaaba yi radiyallahu anhum su dee supposé nañ ni mën nañoo mooy itam euh, wala ñu topp ne maanaam ki ñuy topp wala ñu topp mooy mooy euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu gisoon nañ ko suñu jotaay bi weesu taxawaatoon nañ ci ci saxaaba yi radiyallahu anhum seen statut spécial bi nga xam ne moom lañu amee ak ñi nga xamante ne noonu la ñu gën a baaxee ñeneen nit ñi ak yeneen génération yi ak ñi nga xamante ne noonu la ñu ñoo xamante ne seen dañ ko jox yàlla ak yeneen taam bi sallallahu alayhi wa ba nekk ci yoon bi maanaam tegu ci yoon bi ci biir activité mboolem xeetu sacrifice yi ñu def ko ak it ne li euh, nga xamante ne surtout insisté woon ci le fait que ñi nga xamante ne ñoom ñoo topp seen yoon li tax euh, maanaam maanaam ñi ñi ñi ñi def maanaam ñi nekk ci lu bon li tax ñu ñeneen nekk ci lu bon mooy ne ñu nekk ci lu baax ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo lañ ci bàyyi maanaam ñi nekk ci lu baax su fekkoonte ne bàyyi wuñ woon ñi nekk ci lu bon ci lu nekk kon ñu nekk ci lu bon duñ fi nekk li ñu tekki rek mooy ne ñu nekk ci lu bon danoo am benn genre ah fi fi wu réeri wu ñu amee euh, def li nekk ci nekk ci la nekk fi wu réewoo ba dañ koy ñeme sax di ko def ci mbedd mi di ko fësal ah di nekk ci plateau télévision yi di ko wax di ko di di di di di di ko militer ak yu mel te ñu nekk ci lu Euh, loolu lu fekk ñu yàgg leen seetaan loolu moom moo dem ba nga xam ne ñoom dañoo mujj nox ba nga xam ne ñu nekk ci lu baax ñemeetuñu def militantisme bi nga xam ne moom la ñu nekk ci lu bon bi def waaw fii toll da ngay gis bari na ci euh, télévision yoo xamante ne wala rajo yoo xam ne ñu ne wu foo wax ay aadama ak awa ay maanaam histoire yooyu di ko fa nettali naan Adam et Ève maanaam yooyu dañ lay jàppe dox parce que tout simplement toog nañ ay at ak yi kenn waxu ko ci dara bi wala ci rajo bi li ñuy wax rek euh, yi nga xamante ne mooy li ñuy li ñuy militer rek wax. yooyu nag moom nga xamante ne. Euh, moom mooy li xaw maanaam nit ñi dootuñu waxati dootuñu digle ci lu baax dootuñu tere ci lu bon te saxaaba yi radiyallahu anhum noonu la leen borom subhaanahu wa ta'aala xagge woon wax ne ñoom ñoom fii ko kaw boole min ngibu li tax nag mooy waxoon daf ne buñ la leen kuntum xayra ummatin ukhrijat lin-naas daf leen ne ta'muruuna bil ma'ruuf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuuna billah yéen yéen a gën ci mboolem xeet yi yàlla bind génne ko ci nit ñi li tax mooy ngeen lu baax da ngeen di tere lu bon da ngeen gëm yàlla dëgg-dëgg ko nekk loolu nag kon ñu tegu ci yoonu saxaaba yi radiyallahu anhum faaw dañuy tegu ci loolu loolu yaataloon nañ ko suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu euh, mu kon sant dëgg-dëgg ñeel dëgg-dëgg sant taala aji kay bi annahu naka moom axbarana xabaaran wa an nafsi ci aji ci boppam moom yàlla annahu naka moom yàlla day comme ñu ko wax sóotu Huud aaya cent fa'aalun dafa kon li ma yuridu mboolem li nga xam ne moom la nam maanaam yàlla mboolem lu mu nam loolu rek lay def amul leneen lu xew wa an nate kat li wér boobu mooy iradatu ak nam nam nafilatun aji wii la day day dox day daw day exécuté wu ci mbindeef yi waqat waqadaru te waqadaru te ak dogalam ak taay bay aji jiitu moom alxaalib mooy aji noot alee naa ci ñun comme ni nga ko wax sourate Yusuf vingt et mooy aji noot amrihi ci ay ndigalam ak ndogalam walakin la waaye nag aktara naas lu ëpp ci nit ñi laa ya'lamuuna xamuñu maanaam yàlla kon moom mooy ci noot ci mboolem ndogalam maanaam mbiram commandement yi mu am li mu wax ne loolu mooy am taw moom mooy am waaye nag ñu bëri xamuñu maanaam li tax mooy ne la nekk da ngay gis nit ñi nekk ci lu leen neex ci seen tisaan yi nekk ci lu leen neex tisaan yi lu tax parce que yàlla dafa dëppale namm namm ak seen namm namm loolu moom moo tax nit ñi bëri xamuñu ne li ñu nekkee yàlla la neex waaye léeg-léeg yàlla njëkk leen ci anam boo xamante ne faw ni mu demee leneen lu xam ne li yàlla bëgg rek tey am mooy masalan mu teg leen feebar bu métti nga xamante faw ñoom bëgguñu ko wala ñu nekk ci situation yu difficile nekk ci yu tar bu boobaa nag daañu xam ne ndekete du ñoom li ñu bëgg mooy am mais li yàlla bëgg rek moom mooy am waaye loolu nit ñu bëri duñ ko xam duñ ko ràññee yàgg gi yàgg nekk ci loo xamante ne bokkut ak li yàlla bëgg nag rek maanaam ci zaayu maanaam moom mooy dëppoowul ak àtte yàlla ak maanaam àtte sharia bi ñu foog ne kon mbir mi sax dëgg-dëgg amul dara maanaam euh, euh, euh, yàlla maanaam ñoom liñ bëgg moom day taw et que garaawul ci lu nekk xëy na mën naa bañ kon wala ñu mel noonu fekk mbir mi demewut noonu lu ne yuridu yuridu la allah bur yàlla bikum ci al yusra yombal wala yuridu te namul bi kum ci al usra ak jafegal yàlla dafa bëgg tout le temps lu yomb ci yéen waaye lu bëgg ci yéen lu mu namm ci yéen jafe waaw mu ne am ba ana maa mu sóotu Baqara aaya cent quatre-vingt-cinq maanaam acte yi yàlla tëral yëpp charia bi ay acte yu yomb la amul loo xamante ne jafe na maanaam yombal geeg jafe gi nag ajuñu ko ci wuutewul ak bànneexu bakkan te teewulul loolu ndax yombal gi mooy masalan yàlla li mu wax ne daf ñu ko maanaam li loolu yëpp dafa nekk loo xam ne lu jàppandi la ci ñun bu nee leen julli leen te parce que mën nañ julli wóor leen mën nañu woor ah natt nañ azaka parce que mën nañ ko d'ailleurs fii mënul joxe azaka kooku bokkul ajul màkk ci amul moyen yi bokkul mais def leen ko yàlla lu yomb la bëgg ci yéen bëggul ci yéen lu jafe yàlla digal lu ñu joxe lu yomb rek nañu digal lu yomb rek lañu ci lañu orienté mais tey bu fekkoon ne lan mooy lu yàlla ne par exemple mais saa ngeen naa wóor suuf si yëpp dellu si waat maanaam tey par exemple bu ñu diggoon loolu bu ñu diggaloon loolu dina jafe parce que suñu nag yu bokkul ci naaw bokkul ci am ko léegi sa yàlla lu yomb la ñu digal beneen bi ci def mooy li ñu digal yi yëpp daf ñu ko tëralal ci condition wu mu bañ a nekk loo xamante ne euh, dafay dafa dafa dafay def ñu yàq wala mu yàqal ñu wala mu yàq suñu dund comme tey par exemple bu nee ni la ngeen di dund tamit possibilité bi dootu naan may naa leen possibilité soo feebaree nga tëdd soo feebaree nga toog boo mënul taxaw nga toog soo soo mënul taxaw soo sax nga tëdd maanaam possibilité boobu may naa la ko beneen possibilité bi euh, euh, yaakaar naa mos naa ko fee nekkal am na benn euh, portugais bu fi ñëwoon fii benn bés ñu takk sëyam fii ndaw si mu takk Euh, moom dafa tuub moom bi muy tuub nag wala boog laataa mu tuub bi mu waxtaan ci lislaam yooyu daf ne ma man daal am na benn mbir bu ma marqué ci lislaam mbir bu ma mooy naan la mooy lan mooy boo mënul jàpp dañ naan la boo xasee mënoo jàpp parce que nangam ak nangam léegi tiiba ah tout le temps dina am de rechange soo mënul euh, woor la ok mu nga woor léegi kon léeg-léeg miskin voilà defal lii maanaam mënuñu la la par exemple sa feebar bii de ok wooral ak lu mën ci xew wooral malgré que sa feebar bi tar na te mën ko wér garaawul wooral parce que woor lañ la digal loolu mooy loi bi c'est fini maanaam loolu amul ci diine ji faaw dinañ la non soo mënul lii defal tout le temps yombal boobu day am mu ne ba sax boo amee ne boo ne man kat dama gis keneen ku ma bëgg te bëgg koo tekki duñ la force mënoo yam mënoo def lu dul yam ci jabar bii nga mës a ne te ak lu mënti doo ko yàq boo gisee keneen boo bëgg mën koo takk maanaam am nga am nga alternative quoi parce que xëy na ñun day aname maanaam day fiig ni mais ak yi ku ku nekkul woon jullit buy réaliser boobu surtout que ki may noonu maanaam moom euh, dafa amoon jabar yoo xamante ne maanaam da daf ko bëgg te bëgg koo baax maanaam moom aawo bi bëgg koo baax daf ko bëgg moom la amoon jabar te moom famille boobu noonu une unité daf ci maanaam dafa am solo moom mais nag taw yi moom problème bi moom mooy comme gis na keneen ñu bëgg léegi maanaam taw maanaam mën ca. voilà duñ ne ko noonu pour nga takk fii foofu la fa tegee parce que bu doon loolu la dañu compliqué sax soit boobu pour mu defoon ko doon la jafe ci moom maanaam pour comme quoi sariya dam lay tëral na tout le temps ay yoon danaan la lii kat bu mënti nekk am na beneen solution de rechange maanaam lu tax parce yàlla dafa bëgg ci ñun lu yomb bëggul ci ñun lu jafe waaye nag loolu tekkiwul par exemple ñu ne la julli maanaam euh, jot na foog nga dem julli bi mais que yow da ngaa am te yeneen mbir yoo xam ne yooyu la gën a yitteel nga ne yàlla lu yomb la bëgg ci ñun tekkiwul loolu. maanaam ngir ne malgré que comme par exemple koo wax ku ne xam ne ne métti na mais terewul boo amul yenn feebar yi amul ngaan ci ci woo nangam nangam koor boobu dañ la koy dañ la koy yoon quelque soit la situation maanaam c'est pas parce que maanaam wax ne moom la bëgg ci ñun maanaam jubluwu ci ne amul benn jafe-jafe bu war a am jubluwu ci ne sa bànneexu bakkan amul benn yoon ngay xeex ak moom maanaam loolu jubluwu ci loolu ndax ku nekk xam na ne nelaw bu guddi gi maanaam guddi gi nga yéex a tëdd war a teel a jóg parce na léeg nag surtout bu dee jamonoy sedd la ak yu mel noonu mais malgré loolu dañ koy yàq maanaam euh, euh, yooyu xool jafe-jafe yooyu nga xam ne ngir jafe-jafe yi ay façon la nga xamante ne moom moom tartar bi sax mbóoréy noonu parce que lan moo tax parce que jafe-jafe yu mel noonu yaa ngi koy yàq boo bëggee liggéey tey par exemple boo amee liggéey boo war a def jafe-jafe yu mel noonu da nga koy yàq maanaam kon duñ la ah mais nag bu dee yàlla moom warul delloo garaawul bu ko yenu déedéet bu dee yàlla la yanul lool ba yanul ko mais su fekkente ne euh, jafe-jafe yi nga xam ne mooy yu euh, yi nga xam ne moom dafa daanaka dafa mënta nekk wala boog bu amee itam lool bu rëy koy juddoo bu boobaa yooyu lañ lay wooy xalal comme masalan boo tukkee mën nga wàññi say julli mën nga boole say julli comme par exemple soo feebaree mën nga julli façon bi ko mënee selon feebar bi comme par exemple boo feebaree bul woor maanaam yooyu nga xamante ne ak la yoo xamante ne ak ak yoo xamante ne yëpp day wër day wër wër loolu ci ak yombal boo xamante ne borom bi subhaanahu wa daf koo daf koo amal ci mbir mu ne kon am ba ana xabaare nañu ak taala aju taw ji ànd woon nag moom kat muriidu mi ngi na mu dinaa ci ñun al yusra yombal wala radd te amul del dara ñu delloo li raada yi ñeel nam nam summa toog waadana mu dig ñu bi haadal yusri ci boobu la yombal baadal usri ginnaaw joxe jafe fa qaala mu daal di wax moom borom subhaanahu wa taala ci sourate Talaaq juróom-ñaari aaya bi mu ne sayaj'alu llaahu ba'da usri yusra Seydou Diallo xel naa def allah bu yàlla baala usrin ginnaaw ak jafe-jafe bi ñu ak yombal maanaam loolu moom mooy nag ginnaaw jafe-jafe bii am yàlla dañu indi yombal fekk borom subhaanahu wa ta'aala mi ngi koy wax li li yunfiq min sa'atin min sa'atihi wa man qudira faman qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimmaa aataahu Allah laa yukallifu Allahu nafsan illaa maa aataahaa sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusraa maanaam Euh, jigéen boo waree maanaam boo amee soxna yàlla def ngeen tàqalikoo euh, bu tàqalikoo gi amee borom subhaanahu wa ta'aala ne euh, bu fekkente ne dafa am doom bu muy nàmpal na ngeen ko maanaam yow na nga koy fay. na ko fay pour lu mu nàmpal maanaam yow yaa koy fay pour moom mu mën nàmpal xale bi soo ko fayee su fekkente ne dëppoo woo leen ci kàddu wa ista'asatum fa saturdu lahu ukhra su fekkente ne mbir mi dafa compliqué ngeen waxtaan ci dëppoo woo leen ci prix ci kàddu na ko keneen nàmpal beneen jigéen na ko nàmpal foofu ngeen fay bu ko defee yàlla ne mbir mi yomb nekk di dépenser selon ay moyens am lu yëw sëg duñ paase mun ki nga xamante ne moom mooy bi ci alal ci alalam bu yaatu bi waaye nag wa man qudira alayhi rizquhu koo xamante ne ak alalam amam amam dafa joxe fal yun sëq kooku nay dépenser li nga Allah ci lu ko yàlla jox yàlla ne laa yukallifu llaahu nafsan maa ataahaa yàlla tegul benn bakkan lu li mu attan li mu ko la ko teg maanaam du la jox salaire u 1000 euros ba pare di la dépensé lool ci benn nit kese 900 euros loolu yàlla du ko def parce que tout simplement selon ñi nga xamante ne loolu nga am say moyen la lay wax ne del dépensé selon say moyen li yunfiq sa'atin min sa'atihi faman qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma aataahu Allah lu tax laa yukallifu Allahu nafsan illa ma aataaha yàlla du teg benn bakkan lu dul lam ko jox. Euh, te loolu nag dañuy gis euh, maanaam ci sujet yi ñu ne ci sujet ak domaine bi ñu ne. léeg-léeg nga gis ñuy wax ne euh, maanaam ñoo xamante ne dañuy bëgg a wane ne nit ki balaa moo takk jabar masalan faaw mu man ko mais man gi nag maanaam ñoom ñu ngi koy teg rek ci alal te mbir mi nag du loolu boo gisee koo xamante ni bëgg na la maanaam yow li nga yor li bëriwul amoo wala amoo dara mais moom bëgg na la noonu te nangul na la sa condition ya nga ne baax na mbir mi dépendrewul ci am am gi nga xam ne mooy déedéet buñ naan woy condition yi dafa war nii dangaa war loolu day aju ci sa man man yàlla du teg kenn dépense bu mu àttanul tëkkalewul nag ne après yow da ngay takk jabar te du nelaw tëkkalewul loolu mais li ñuy tëkkale rek moom mooy selon say moyens rek nga mën a joxe maanaam tey man mënu maa yor kër comme ñi nga xamante ne noonu la ko Albert di yore Prince Albert man mënu ma ko parce que moom daal jublu am man damay xooslu góorgóorlu laa mais ah mënu ma yor jabar comme moom ni mu yore jabar condition yooyu yàlla du ma ko ay te lépp dafa war a mat dafa am ay wax yoo xam ne waxi wolof la te lépp dafa war a mat te li ci mooy léegi ustaas yi ak sëriñ si ñoom ñooy ci seen discours yi ñooy wax genre discours yooyu ay boo génnee booy ñëw da war a indaale mbuusu pour yi ak yooyu loolu ban ban ban ban diine moo jàngale loolu ban diine moo jàngale ne boo génnee ci kër suy incha yoo war a ñëw da war a indaale mbuusu pour yi ban diine la maanaam ban téere ban xadis moo ko wax man waxuma tax xadis bi wax mais ban téere rek moo wax lu mel noonu maanaam même ku borom xam-xam tax ku ci def sax li ci wax sax lu neex maanaam ba wax loolu maanaam di wax sax euh, idéal idéalu couple sax kat ban téere rek lañu waxee ni lii moom idéal la maanaam day indaale saa yoo génnee day indaale mbuusu fruit maanaam ak conditions ci ay mbir yoo xamante ne mais yu kawe kawe kawe la te loolu noonu li ñu xamul mooy wax yu mel noonu bu duggee ci bopp nit ñi li muy indi mooy day yàq kër yi maanaam effet contraire bi lay def parce que ni parce que dans la réal réalité dans la vraie vie mbir yi du demee noonu yooyu film yi yi nga xam la mën a amee te sax et même jigéen ñi sax et encore maanaam condition yooyu ñuy wax il faut ñu ko bàyyi xel yàlla du teg nit lu mu àtta ñun ki nga xamante ne bi ñuy takk di dem ba pare beneen am na ci mooy condition yooyu bu ñu nattale woon ne sax d'accord léegi condition yii la waa ji war a jabar ok maanaam ñii wax loolu nan leen ko may waaye léegi bu ñu ba ci biir waa ji amatul lool nag léegi ni ñuy def jabar ji day dem parce que tamit loolu la maanaam boo nekkee par exemple ne waa ji kat il nga am salaire u nangam pour mën a takk jabar ok waaye léegi bu amul salaire boobu ba pare ñëw takk jabar deux mois après mu perte liggéey bi ko joxoon salaire boobu léegi lu muy def day takk jabar wala conditions yi ñuy wax ci lan la tege ñu xanaa ci bëggante ak yërëmante li alquran wax wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma dafa def seen diggante bëggante ak yërëmante jàppalante boobu ak ku nekk comme ni man moyens yi laa yor ñii ci gën ci mbindeef bi sallallahu alayhi wa sallam mais nañu wax yan condition la nekk woon ak kër xam nga yeneen bi mu doon nekk kër gi daan nekk liggéeyu kër daan na rakk fii di jàppale di def naan lii ak yooyu noonu mais mooy temps bi mu am pour ne da laa génn bi ànd ak saxaaba yi def leneen ak ko woon. beneen bi ci def ne même bu fekkente ne am na mais daan nañ toog deux mois ñu teg loolu yoo xamante ne kër gi yëpp ci bu fa tàkk deux mois du fekk mais loolu xam nga lan moo tax ñu mën ne parce que ya dañ koo nangu woon dañ ko mënoon est que dañ naan ko non comme que yow nag ci toll depuis cinq jours yi nii ci jàppul ci sa kër yi léegi sa soxna yëpp bàyyi leen loolu la ñu wax déedéet ci jàppul ci kër gi ok mais soxna yi nee nañ mën koo mun maanaam forcé wuñ leen ñu toog parce que si lii gars yi dañ ko bëgg a def ay affaire droit devoir droit devoir droit devoir alors que du loolu nekkuñu ci tribunal déedéet su loo xamante ne bi wax ne loolu moo am ci biir daf ni wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma dafa def seen diggante bëggante ak loolu la du ay droit devoir xam nga droit de devoir kan lay ñëw bu ñu demee ba xëccoo am ku nekk di réclamer naan kii la sama mbir lii laa lii laay def lii mooy sama droit lii mooy sama voilà bu boobaa nag a teg droit yi ak devoir mais tant que amul li nga xamante ne moom mooy am mooy li ngeen déggoo loolu mooy am li ngeen déggoo te xam ne mën ngeen cee dund. <laughs> mooy léegi léegi euh, après beneen condition yi ñuy teg tamit bi bokkul ci ci bi ba tey yi nga xamante ne tamit amut wéru mooy condition yi ñu lay tegal comme que yow manoo yi waroo am beneen jabar loolu tamit loolu tamit amul parce que buñ toppee logique boobu su dee logique bu mën ak mënoo mais est xam ngeen condition yi nga xamante ne mooy yi nga xam ne yooyu dañ naan la lii mooy droit ak devoir maanaam bu ñu duggee ci domaine droit ak devoir condition yi dafa ñu wax condition pour yor benn jabar compliqué wul dara na am benn néeg bu mu fanaan na am fu mu fanaan te fa fanaan ci espace la maanaam mooy lan mooy fu mu mën a tëdd tëdd du coiffeuse la tëdd ah fu a tëdd même bu dee basang la conditions yi jafewul ah même bu dee basan la parce que mën na ko tëdd benn yére hiver ak benn yére été mooy condition yi léegi nag su fekkente ne <laughs> da loolu nag ay la loolu jafewul gaa yu bëri ah loolu jafewul ñu bëri donc bu ñu dugg ci terrain waaye condition ay sa dara matul ok bu dee am lu ne am na baxal dina def suuf bi tous les jours mën na suuf bi mën na joxe lu ñu doog a suuf bi jeex na lépp mat na lu am lu am na benn yére weer benn mat na donc maanaam pour sëriñ pour dire waxuma ne loolu na ko gaa yi waxuma loolu maanaam li ma ci déglu mooy ne bu ñu duggee ci teereewu sa dara matul maanaam dañuy juum maanaam dañuy fausser débat bi ba pare bu boobaa bu ñu ko fii ba dugg ci terrain boobu après gars yi mën nañu def lu leen neex ah parce que il suffit que nga am ñeenti nit mën a am ñeenti jabar maanaam ñeenti jabar amal appartement bu am ñeenti nit waaw c'est ça xale yi fan la ñu waaye ñoom ñëpp ñu fanaan ci seen yaay yow ngay aaya jax ñi seen yaay dëkk ci ci ci ci ñi seen yaay aaya ñu génn léegi fanaan ci ci saal bi léegi nga mat matal nga ñoom maanaam pour wax ne affaire bi bu ñu bu ñu bu ñu dugg ci terrain wu mën lii mën na lii mënoo parce que terrain boobu dafa glissant ba pare du du neexal boobu day jafeel sëy day nitital condition wu sëy te nag muy ci ko góor bi muy ci ko jigéen bi même ko góor bi bu fi nekkee tout le temps di tëral condition masalal te lii dañoo lii ma li gën mooy mu woy sax jàpp dala li gën nag mooy ñoom ñaar ñëpp ku nekk di woyo faral sa borom lan nga gis dund gi neex gis nekk ci jàmm mais bu ñu commencé tëral condition condition condition ak ay exigence buñ ay exigence lu ne te exigence bu ne ñu teg ko benn sëy dootul neexat benn sëy dootul neexat parce que ay tee parce que teewu exigence moo àndul di di dox ci bànneexu bakkan maanaam di dox ci am fépp daal voilà naan li ma nekk voilà nekk voilà ne maa ngi koy def ci sama teew bakkan exigence moo laaj moo ànd ko loolu. jigéen ñi frère yi ñu ngi koy am laaj. bon après benn mbir am na. am na ay mbir yoo xamante ne cheikh bi keroog bi fekk naa lu muy waxtaan di ko fàttali ndaw si nga xamante ne yow bon euh, ki ci ci condition ci la doon wax quoi kay maanaam ndaw si nga xamante ne par exemple yow yaa ko fekkoon muy jàng masalan nga takk ko te moment bi nga koy takk sax léeg-léeg ko naka kuur yi <laughs> maanaam moment bi nga koy seeti wala bi ngay waxtaan ak mu pare nga naan ko non man nag jabar laa takk takk mu pul <coughs> te loolu waxtaanoo leen ci woon dès le départ loolu day indi te bu boobaa yow yaay tooñ mënoo koo wax ni ko soogal <coughs> parce que nag circonstance yi ñu ko fekk day circonstance nit circonstance koo fekk tamit mu leer na la ni waaj wala ndaw si plutôt yow moom suy wax sax affaire man bugguma wujjee de yow da ngay daw tiit maanaam bu koy wax dès le yow sax sujet bi sax da koy daw te waxoon na ko dès le départ amul c'est vrai amul du droit maanaam amul droit maanaam baatil la daal maanaam lu neen la mais mais après moom ñeme na ci créer la ci problème maanaam ñeme na ci ci taxaw ne la non non non waxoon naa la ko nangam nangam loolu moom dana ko ñeme te ku ko neexee mu tas ci condition boobu parce que dès le départ waxoon na la ko bi nga xamante ne nag moom moom mooy ki nga xamante ne moom ko wóor wala boog ngeen waxoon ko ba mu leer kooku moom amul droit créé yàlla pour nga takk ñaareel parce que da nga takk ñaareel moo def non maanaam léegi sax dootuñu waxati léegi sax dootuñu waxati waa ji takk na ñaareel déedéet loolu expression boobu dootuñu ko utiliser xam nga lu ñu utiliser waaye ñu takkal na jabar bi wujj léegi loolu la ñuy wax alors que wérul loolu wérul la waaye ñu boppam la takkal jabar maanaam di jabar bi la takkal wujj mais moom boppam moom la takkal jabar loolu tamit lu ma a bàyyi xel la waaye taw bi nga xam te ne ko la ah man nag man nag man man dañu dama man damay takkaat de damay takkee jabar de mu ne waa xam nga loolu kay garaw moom mu daa ko gën a départ ñu dem ba ci biir mu indi tànk bu kooku moo nekk ci tool il se trouve que maintenant suuf si yi nga xamante ne naturellement dañuy takk jabar bu bëri maanaam comme wolof wolof yi séeréer yi couleur yi ñoom dañu faral di amal jabar yu bëri ñooñu moom bu ñu waxtaanee dara itam loolu la maanaam bu dee musuñoo waxtaan ci ci ci sujet bi musuñoo waxtaan ci sujet bi li ñuy jàpp mooy mën naa takk jabar mën naa takkaat beneen jabar waaw baa ndaw si du am benn xaq benn droit ci di créer de këram parce que dafa bëgg takk beneen jabar parce que dafa am droit takk beneen jabar léegi kay benn war laaj rek moom mooy ndax maaru te dama am ndax mbir mi dina tegu ci yoon loolu rek lay laaj loolu moom mën na ko exiger kon borom subhaanahu wa ta'ala dig nañu ne dana indi yombal ci mbir mi su ma sa saa tafa mu teg ci alaynaa ci ñun ne noonu mu mu ñeewante alaynaa ci ñun wa am ba anaa mu xabaar am ne am na moom kat tey daal dana def xaaral bi su yombal maa la wax mu ànd ak jafe ñoom bi. wala te du nekk baanamu ginnaawam. wa akkadahu te mu wa akkadaha mu baa di koy bi takriir yi bi takriir ci baabu duñ ko baabu moom yombal bi la xaaj ñeen defegal ne no ni ñaari yoon a ne wa zalika loolu lépp nag rahmatan ak yërm yërmande la bi maa ci ñun yërmande bu yàlla am ci ñu rek sama kem ni nga xam ne ci la nekk ñoo xam moom bu yàlla taala di koy bi na seer na la wér wóor mooy maanaam turi ànd nag jafe yu soor ak yombal inna li wóolu maa la usri ànd naag jafeñal gi ñu soon beneen yombal maanaam mu nekk ne ñaari yombal la muy aaya cinq ak six ci sootu euh, sarxa mooy ñaari jafeñal maanaam benn mu indi ñaari yombal ñu ko escorté euh, maanaam loolu loolu mooy borom subhanahu wa ta'ala daf ñu dig ni daf ñuy yombal yamul ci ne dinañu yombalal nee na ginnaaw jafeñal bi dinañu indil yombal muy ñaari lu mbir ñetteelu mbir bi mooy ne jafeñal bi day ànd ak yombal ba pare am beneen yombal bu ci boole maanaam mooy yàlla même circonstance yi jafe sax daf ci indi ay yombal voilà parce que mën na gën a métti ba pare circonstances yi ñuy nekk tout le temps ko xoolee di nga gis am na ak bu ci yomb voilà ki nga xamante ne moo ñàkk masalan bu ci boole woon feebar day gën a métti ki nga xamante moom moo ñàkk te feebar bu ci boole woon amul mbokk day gën a nekk ainsi de suite circonstance bi tout le temps léeg-léeg yàlla da ciy indil ay yombal yu bari bari bari bari ànd ak ci cosaan ànd ak jafe-jafe googu du wéy maanaam nit mën ko nekk ci difficulté éternellement surtout ab jullit laa bëgg wax sax lay dagg soit dee mooy ñëw dindi ko interrompre ko wala natt ba jeex benn ci ñaari dee day ñëw dindi ko rek waa ba jeex mu ne qaala wax na taala bi di wa dogal na rabbuka sa borom allah ta'budu du boo leen jaamu illa boo jaamu illa iyyahu moom moom buur yàlla muy sóoru Isra ay 23 mu ne walay ko tee déet li xadaa yi ñëw àtte moom taala bi kawe bi rabbum bi aji dellu koy delloo fala maabuda amul kenn ku ñuy jaamu bi xaqin ci dëgg illa allah su dul buur yàlla loolu leeraloon nañ ko wa qaala wax taala bi kawe bi nee na wa maa xalaqtu binduma ak jinne jinne wal insa ak doomu aadama nit illaa lu yaabuduun ñu jaamu ma sootu zaariyaat aaya 58 kon li tax mu bind ah maanaam doomu jinne ak doomu aadama mooy ngir lan mooy ñu jaamu ko maanaam mooy ngir ñuy taxaw di ko jaamu te loolu noonu fokk day am moo tax mu ne mu naa fii tax dama jëfandikoo naa xaq moom bu yàlla bu dëgg bii dëgg taala bi kawaji uslubul ak waxin alxasr ci maam ci tëgg maanaam muy ni lii rek ni illaa liya'budun li tax kii di ngir dëgëral xaaral maanaam boobu la maanaam te mooy maa li nga xamante ne xaqaqahu moom la wérul moom la dëggal xaw la woo xam mu wax moom taalaa ji kawe ne in amul kullu képp kenn man boo ne nekk na fi samawaat ci asamaani wala bi ak suuf illaa ne aati dina dikki arrahman buur yàlla bi dëgg arrahman abdan bi jaam amul kenn ku nekk ci asamaan yi ak suuf lu dul ne day dikk ci kanamu yàlla nekk jaam yàlla bi nga xam ne mooy ar-rahmaan mooy aji-fees yàlla di yërmande kon yëpp ay jaamu yàlla lañ yëpp ci jaamu yàlla lañ nekk bu ñu tay ak bu ñu tayul bu ñu bëgg ak bu ñu bëggul esclavage forcé la ñu ñëpp servitude forcée soumission forcée ñëpp ci loolu lañ waaw loolu la de moo tax loolu nag bu ñu ko xamee mu ne wa iza aradna bu ñu nam nee nag an natanazzala ci ñu wàcc gën a wàcc aktara lu ëpp li mu tawal kalaam ci day wax bi maanaam mooy niveau wax bi bu ñu ko bëggee wàcc ba mu gën a ba mu gën a tuuti encore à part ñu jot a wax yëpp kaw di wax ngir gën a leeral li asxaab ngir dégg-dégg yi compréhension yi fa naqulu dañu wax anna allah nag bu yàlla taala aji koy di muridun mooy aji la lil xayri ñeel lu baax wa sharri ak lu bon yëpp yi baax yi ak mu am mu am waaye wala yarda waaye du illa bil xayri lu dul lu baax waaye lu baax nag mu am mu am waaye yàlla nag lu mu bëgg lu mu gërëm te lii boo ko defee am gërëmam mooy lu baax bu lu bon maanaam kon mooy moom mooy joxe ngërëmam rek lay def wallaahu bur yàlla nag taala ak tara bi yuridu moom mooy namm iltizaamu maanaam taqoo a abdihi jaamam bi awaamirihi ci ay digalam wa nahyihi ak i tereem wal amru te ndigal boobu nag laa yuslahu du mën a di yéwén lu dul iza kaana bu nekkee al ma'muru ka nga ne moom la ñu digal digal bi aji li ma ñeel li xamante ne umira moom lañ digal bi su tabaan maanaam ci ci ndingam mu tëggoo mooy naturellement wax ne lii commandement wala ordre la pour mu ne dëgg il faut mu nekk loo xamante ne kañ ko digal naturellement day fekk ne kooku duñ faral di bëgg lu noonu ci la ñu mën a waxee ni yéen di ordre la mu ne moo yu xaalu duñ wax kulil xalwa lekkal yu neex yi wax ca waa maanaam mooy nga xam ne mooy yu neex yi ne ah dafa am càq ba sawwaa ak maanaam yi nga xam ne dañ koo dañ koo dañ koo misu maanaam dañ koo lakk ah yooyu ñuy def ci grillade yi ci naka la tuddati ñun lakk wal mooy liñ jëlee fiir ah voilà ay barbecue ah waaye fiir yi rek yooyu loolu duñ ko wax ne ko lekk ko yaa jaay yow aji fiir bi illaa lu dul ala wajhi takrimi ci wàllu maanaam ci buntu teral maanaam tey boo fekkee ku xiif nga mis wil ko mis yu baax nga ko ko ah tegal ko yu neex ay doxalin yu baax ay ay mburu yu neex mu war ko boole gis nga naan ko lekkal lekkal bi loolu du ordre maanaam bu ko waxee loolu pour teral ko la. dinaa ah, waaw saa yu lekkal léegi yow mi ci sax ku xiif la du buntu digal ak tere ah loolu ci buntu teraanga lay dugg loolu moo tax mu ne laal amra du buntu du ci buntu ndigal de wan na yaa tere maanaam laa yu ci lexu du yéen illaa lu dul an shay'in maanaam wala laal amra maam du ndigal mu ne wan nax yu tere nag laa yu ci lexu du yéen illaa lu dul an shay'in ci mbir moo xam ne yurghabu dana xellam ci ci moom al insaanu doomu aadama bi maanaam li nit di xem ñoom lañ koy tere loo xamante ne yi yi naan yàlla da koy tere yëpp day fekk ne tentation da ciy am moo tax falaa yuqaalu déefu wax laa taxkul bu lekk alxajara xeer wa sawk ak dëgg walaw xiila suñ ko waxoon it falaayu sama dégg ku tey tuddee nax yan ak xeer moo tax am na sax gis ni sariya am na acte mbir yoo xamante ne euh, dafa am euh, kii dafa am euh, ay ay xudud ay sentence yu ci bari mu am yoo xamante ne même baaxul xaraam na amul sentence parce que bànneexu bakkan aju aju wut tey par exemple Euh, rey nit ndax passion mën na la rey loolu wala boog ay la rey loolu yooyu dañ koy yooyu day am santan njaaloo ndax bakkan mën na la njaaloo loolu la lañ koy dañ ci am santan kat ay intérêt yooyu mën na mais tey par exemple boo xoolee ñooñu ñu lekk lekk par exemple naan sàngara am na ay daan yu ci dal ak yu mel noonu mais par exemple lekk ay dem àll ak nag yooyu noonu amul sentence amul sentence bu ci dal maanaam li nga xamante ay bànneexu bakkan amul yooyu amul sentence bu ci dal waaw mais amul sentence maanaam xaraam la mais amul sentence amul punition bu ñu spécifié ni par exemple ku ku lekk ay doom àll lii lañ lay def comme ku njaaloo lii lañ lay def comme ku naan sàngara lii lañ lay def parce que mooy ne yi nga xamante ne moom tere dëgg dëgg dëgg boo gisee ñu tere ko c'est parce que maanaam nit ki mën na koo xemmem <coughs> bu doon lu ñu xemmem kenn ko tere moo tax kenn du wax ni par exemple nit kuy lekk ay amul luñ koy daan parce que nit ki naturellement duy wala kuy lekk ay dëkk buñ naan saa bu lekk dëkk yi maanaam dañ lay moytu lool mais xam nañ ne yow la de lekk poson la de benn daan du la ci fekk parce que xam nañ ne amul bànneex bu nekk ci di lekk ay poson loolu nag wute nag buñ demee ba kanamu yàlla ngir ne nit ki dafa xaru loolu beneen mbir la mais fii nii nii nii ñu ne ci àdduna bi suñu àdduna bi àtte yi demee noonu kon nag falaa budda kon mënta ñàkk li sihhatul amri ngir wérub ndigal bil xayri ci ci lu baax wan nay ak tere ani sharri ci lu bon min nafsin ci bakkan raaxibatin bi aji xellam ila sharri ci lu ci lu bon li wa raaxibatun ak buy xellam anil xayri maanaam buy fit anil xayri ci lu bon lu baax di tabaay ci ni ñu tëggee nit maanaam loolu moom pour ñu wax déglu ak tere am na fokk loolu am mooy lañ lay digal fokk nga nekk koo xamante ne da nga koy xeeb da koy bañ lan lay tere itam maanaam bu dee bu dee dañ naan lii farata lii dafa xaraam parce que euh, yi ñuy wax ne farata la bu ñu bàyyi woon nit ñi naturellement ñu ci ëpp duñ ko def yi ñuy wax ne dafa xaraam bu ñu bàyyi woon nit ñi naturellement lu ci ëpp duñ ko baax parce que naturellement nit ñi daa iman loolu day nekk loo xam ne du ko da ngay gis nit ñu bëri bëri dañoo nekk daal leen compréhension lu tax mu xaraam moo tax biir bu xaraam mu ne nga dégg ku naan lu tax nangam xaraam loolu woon daa xaraam rek di ngeen mën a dégg ba benn waay bu ñëw laaj la lu tax mu xaraam ñu gis daa xaraam nga ne mais lu tax mu xaraam day séexal xol maanaam moom maanaam kon wax na la ah voilà li tax mu xaraam moom ci boppam la moo la ko wax moom mooy day dee xol xol moom ci boppam wax na la voilà lu tax njaaloo ñu tere ko xanaa du yàlla daf ko bind fu mu jëm ah xale yu jigéen yàlla da leen bind fu mu jëm lu tax kon mu xaraam wax nga lu ma parce que il faut mu am ordre ordre bi nga xam ne waruñu ko bousculer mooy garab boobu garab gi ñu tere woon noonu aadama bu ko laal mooy ordre bi nga xam ne waruñu ko bousculer hmm? ci digle ci ci ci lu ñu war a la maanaam waroo changer nature boobu nature bi maanaam ni mu war a bàyyi ni mu soo ko changer rek changer nga garab bi mooy sa garab garabu adduna garab boobu nga ne tur yàlla yi meloom yi yooyu ñoo ko taxaw bis boo ko laalee rek changer nga ordre dugg nga ci la maanaam yaa ngi changer ordre justement loolu la yàlla di tere wala tufsidu fil ardi ba'da islaahiha bu leen yàq ci kaw suuf si ginnaaw bañ ko yéwén na leen boo gisee adduna bii di yàqu affaire euh, climat bi gars yi di coow ak jikko yeneen yi mbir yu bëri bëri bëri di am meurtre yi di bëri insécurité bi di taxaw ak yeneen ak yeneen indi des lu yàlla tere des indi amul la nag ak ñàkk a def lu yàlla digle mooy garab bi nga xam moom lañ waxoon ne bu ko kenn jege wala taqraba hadhihi shajara loolu la gaa yi nekk di laal ba suñ tollu garab gi moom xam naa ni <coughs> jamono ji moom yàq nañ ko yàq nañ ci lu bari te yàlla waxoon nañ mu leen mooy garabu jikko yu rafet jëf ju baax bi parce que gëm yàlla bi moom mooy baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah waaw moo koy jëmbat mooy gëneen bi koy saxal moo tax moo féete kaw lépp a'laha shahadatu an laa ilaha illallah wa adnaha imaamatu ada an sarih mooy li gën a suufa voilà li gën a suufe mooy luy nar a lore ci yoon bi nga dindi ko voilà bu kenn bu leen bu leen ko yàq yéen daa yàq rek ñu yàq rek ñu yàq rek yàlla njaww sam mu ne wa man képp koo xam ne adra araada dafa namm ak tadrisa jàngale foofu moom kat yuriidu dafa namm ah euh, gaala réerug al mutaallim ki nga xamante ne moom mooy kii di sàkku xam-xam hatta bu tey amala mu daal di jëfi fii ci moom ak tadris am njàng walakinahu waaye nag laa yarda gërëmul bi jax bi ji ci réerum maanaam mooy ki di jàngale moom bu sañoon tamit jàngal maanaam ba mu koy jàngal mu ak jàngalekat ci mu gën a bari ci mooy élève bu tàmm bu bu bu bu mujj a jàng kooku la gën a bañ ci élève parce que day nekk élève boo xamante ne loo tàmbali mu yeggale ko te la muy wax du jub parce que day jàpp ne xam na alors que après yow booy continuer di dépasser niveau bi mu yemoon du la suivre parce que day jàpp ne xam na donc dootu suivre loola sax ci di jàngale su sañoon ñi muy jàngal du mu xam li muy jàngal ci départ bi mais gërëmul ñu wéer buggul ñu wéer moo tax après day bëgg bu leen jàngalee léegi nag ñu xam affaire wakaga naka noonu ak tabibu tabib bi ñetteel yuriidu dafa bëgg nam dafa bëgg mardan naa ko feebar nit ñi li yu daaw yi bu ko mu leen di saafara wa yazharu bu ko defee mu feeñ fii ci ñoom asaru jeexitalu si biir ak sagam walakin waaye nag laa yarda gërëmul bi maradin naasi ci feebar nit ñi gërëmul loolu wa illaa ndax su du doon loolu bu dul woon ne da koo ci ñoom lamaa daawaahum doonu leen woon saafara wa aalajohum jëb waa doonu leen woon taj ci maanaam gënuwul si yoon mais nag bëgg na ñuy feebar maanaam ñu ngi ñu ngi indi malade bi mu nekk fa mais gënuwul feebar bi. Hmm? <laughs> démb gis naa Thierno Daouda ci statut waxtaan bi mu wàcc benn waay benn waay buy wax naan. ku nekk daa war a xam boppam quoi parce que ñun kat dañoo toog ci jàkka ji imam bi ne képp ku bëgg te liggéey jëm kanam rek ñëwal ñëwal fii ci kanam ñu ma toogee ne waa ji mbuub normal normal jéeg di ñëw te moom day xam ne néew ma ne ko gën kay yow sa liggéey war na jëm kanam <laughs> te pourtant moom daa bëgg liggéey bu kanam te pourtant bëggul nit ñi di dee ah. mais nag bëgg na di liggéey quand même mais gërëmul ci yow nit ñi di dee mooy waxtaan naka noonu am xabaar bi jaaykatu mburu bi rek mooy ci ci li nekk ci boulangerie bi moom yooyu doon nafaan dafa bëgg dafa namm juwa naa xiifu nit ñi nga koy wóolu bu ko demee mu mën a amee kas bi liggéeyam wa ma'ashihi ak li nga xam ne moom lay dunde walakin waaye nag laa yarda gëru mun bi jiwaanin seenu xiif wa illaa ndax bu dutoon loolu bu doon ne gaa yi seen xiif bi da koo neex te daa bëgg ñuy xiif lama baa du doon jaay alxubza mburu mi du jaay jaay mburu voilà walisa lii moo tax nag tajidu ngay fekk al umaraa ñi nga xamante ne ñoom ñooy njiit yi wal fursaani ak gawar yi ñoom yuriduuna dañuy namm an yakuna ci muy nekk li sultaanihim ñeel seen kilifteef muxaalifun aji wuute wa mu'aaridun ak aji dàgge policier bi suñ toll li mu bëgg policier bi mooy li bëgg rek mooy ay bandi yu mu jàpp ñoo xamante na ak ay voilà ñi ngi tabax ay sapo buur yi nga xam ne waaw eh, fii mu toll ministère de la justice fi mu di tabax ay kaso ak yooyu yëpp maa ngi bëgg daal ñu mën ko dugg wala biir biir biir bu mën a joxe bilan nangam dugg leen fi mu toll et sécurité bi nan ko bu baax nangam man jàpp maanaam ànd ak loolu yëpp su sañoon dëkk bi dox maanaam gaa yi bañ fee ne wa illaa ndax la ma zaharat du seen rujuwul latuhum seenu ngóor du fee laakin lahum waaye ñoom laa yar daw na bil muxaalafa ci kay wuuteeg luwaay ci biir wuuteeg seen autorité yooyu bëgguñu ko gërëmuñu ko wallaahu buur yàlla nag taala aji kawe bi afuwun aji jéggalaakoon la xafuurun eh, afuwun aji baalaakoon la xafuurun aji jéggalaakoon la shadiidul iqaab aji tar ci mbugal la woo wate moom yuriidu dafa namm an tasduqa si mu tëggu alayhi si moom haadihi sifaat yii la melo te laa budda moo tax mënta ñàkk min wujuudi zunuubi ci amul bàkkaar li yaxfiraha bu ko defee mu jéggal ko bàkkaar yi am moom mënta ñàkk moo tax muy bëgg di gaay di def bàkkaar bu di leen jéggal voilà wa amaata mu digle moom taala aju taw bi bis tol ci yéwénal ci lu yéwén wal islaax ak yéwénal maanaam du defar diggante baaxal yépp ak sellal wa min bokk na ci nag lawaazim yi taxoon haaga mbir yi wujudu amul al xusuma ak xulóowaal maanaam xulóo maanaam bu amul ay defar diggante du mën a am boo gisee ne waaw ku defar ay diggante yow nga bëgg a am ci tiyaaba yooyu masalan fokk mu am ñu nit ñoo xamante ne dañuy am ay wuute problème am seen diggante bu ko defee nga mën a jóg dox seetaan day defar diggante maanaam ñu ci lii wax bi yëpp ñu tekk nan rajo mooy pour mbir am yow du mën ko def dafa am ay conditions war a daje te conditions yooyu daf cee bokk mooy lu bon di am tamit maanaam condition yow ngay mën di dëkk ci di lu baax ba pare di wuute di di di multiplier di différencier tey jëf yu baax il que yu bon tam am parce yu bon su amul yow jëf yu baax yooyu du mën a nekk voilà munoo nekk médecin boo nekkee médecin ba pare amul kenn kuy feebar doo mën def dara hmm? président bu ñu mën a jaay jënd su nekk doonu ñoom ci jënd dañu dañ ko dañ ko dañ ko mën maanaam dafa bokk ci lii mën a tax bu ñu mën a jaay jënd mooy ñun ñuy xiif parce que suñ ñu woon xiif moom daanaka su yoboo mën naa def def jënd nan voilà voilà waaw ah, waaw maanaam mbir mi loolu rek la bàkkaar yi dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy complété mbir mi mooy mottali mbir yi mooy tax lu mat am parce que yàlla bu defoon lu baax kese kese kese kese am ak maxam bu feeñ carrément parce que kon day mel lu baax rek lu mën def alors que mën na lépp il faut que mu feeñal yu bàkkaar yi il faut am ànd ak nit ñi di lu baax mais il faut am ay bàkkaar comme moom mooy ciy déggalaate foofu mu am bàkkaar am bu ko defee muy déggal mais comme moom mooy mbugalaate tamit c'est-à-dire mooy sax ki tar ci mbugal ñi koy ñi ñuy mbugal foog ñu mérité ko maanaam comme li ñuy wax répression bi rek la politique de la répression tolérance zéro nga gis gars yi buñ ko teg dëgëralee ba ba wéeru ko ñu laaj leen wote laa ñu yooyu def ah kooku bu amul benn délinquant kooku moom mën naa bàyyi politique ànd ak ñu bëggul délinquance yi am ça veut pas dire que dafa bëgg délinquance am de mais moom délinquance moom mooy dundal politique am su délinquance amul moom mën naa def ci leneen moom. moom buur yàlla digle na jëlkat bi ci fàddu wa tahsil ak ak am ak wut almaal alal li annahu ndax moom buur yàlla maanaam am ay alquran du du duñu wax dañ leen wuti ci alal ay alquran du waxee noonu te loolu mën a bàyyi xel la maanaam euh, liggéey ci jaamu yàlla la bokk loolu wax bu dëgg déedéet wut alal bu dagan ci jaamu yàlla la bokk loolu mooy dëgg wut alal bu dagan bu lew ci jaamu yàlla la bokk loolu dëgg la mais liggéey ci jaamu yàlla la bokk loolu dëgg yàlla nag borom subhanahu wa ta'ala moom di liggéey lu mu alal ju bari alal ju dagan lu tax moom daf daf ñu koo digal mais ñëwul rek nañu dañ leen di alal waxul lool waaye lu ñu digal mu ne am na ndax am moom xaala dama ne ci soobu Baqara aaya cent quatre-vingt-quinze wa anfiqu te na ngeen di dépenser fi sabilillah ci yoon yàlla wala yum sidu te du jàppandi du mën a ne infaqal maal bi dépenser alal bi illaa loolu du tax fii maal bi ci am alal bi maanaam nit bu amul alal bi mënu koo dépenser kon nag fal am lu digle ji mu digle di leen baax ci di dépensé ci lu baax du moom ay man am jëm mooy jëm ñu ndigal bi tax ci wut ko euh, balaa muy jeexal buntu ci bi téer ci bi partie bi dinañ ci ñëw mais loolu ci mu ne wattak nii man ngir matal nag moo tax taay da nga njariñ bi ci haadal baabu ci bile buntu kaana mooy mbir la boo xam ne laa budda mënta ñàkk min munaqashati yi ci ñu ci euh, liñitu ko maanaam ci liñitu mbir moomu mooy qadiyati li nga xam ne moom mooy aspect muy li am ci aju maanaam ci xew-xewu li aju ci ak tay ak tafyiir ak wa taxyiir moom mooy ak euh, maanaam ak ak dawal maanaam moom mooy ndax dañ lay diriger di la def loo dara wattax yi wala dañ lay tànnloo maanaam mooy doomu aadama bi ndax dañ koo nekk koo xamante ne mu tayyaar la maanaam mooy locomotive rek boo xam ne dañoo am moteur bu ñu ko tegal di ko dawal moom maanaam comme yow ñu ngay dawalee sa oto wagon yi nekk ci ginnaaw maanaam ñu lonku ci ay kii kii wala train bi waaye di nekk ci di dawal rek wagon yi di daw maanaam amuñu beneen voie bu ñu topp euh, wagon bu njëkk bi bu njëkk bi bopp bi est-ce wala boobu dafa am lu ñu tuddee ak sax yi dañ koo tànnaloo ne ko adduna bi ni nii voie yëpp yi nii tànnal sa yoon maanaam est-ce que maanaam lu ñuy tuut maanaam euh, discuter question boobu mënta maanaam pour bu ñuy wax ci wàllu digal dogalu yàlla nam nam maanaam loolu mënta ñàkk ñu ñu waxtaane ko aw wala boog bi laf din aaxar ci beneen kàddu qadiyatu mooy li aju ci wàllu maanaam mooy sujet bi nga xam ne mooy al qadaa wal qadar maanaam qadaa euh, acte bi wal qadar ak ndogal bi wa hadihi lii nag qadiyatun xew-xew la maanaam sujet la boo xam ne taxtalifu wuute na masaahid al ulama euh, Euh, maanaam jàkkaarloo wala jiblitu borom xam-xam bi fii xaar moom lii euh, nag euh, maanaam borom xam-xam yi ñuy gisee masala bi dafa dañ koy wute maanaam lépp de boo seetloo après dañuy delluwaat presque ci même ñu leen ñu te loolu mooy liñ gisoon yàlla ñuy defaat ni am na ay jotaay ci ginnaaw gisoon nañu wàllu dogal ak yu am ci wàllu googu ak sàmm ak yu mel noonu gisoon nañ ko maanaam ak bët bi ñu war a xoolee mbir mi nekk mais di leen ci ñëwaat maanaam ci euh, borom xam-xam yi rahmatullah alayhi euh, maanaam li ñu ci nam nag mooy nitu yi euh, gis-gis yi nga xamante ne moom la ñu am ci ci qadiya boobu maanaam ci li nga xam ne moom moo aju ci sujet boobu wala ci point boobu dinañ ci gis ñeenti gis-gis yu wuute.